firaa waaw an yadda'i ar-rajula ar-rajulu ila ghayri abi aw yuriya aynahu ma lam tara bokk na ci mais li gën a ci wax yu amul yi mooy nit ki li woote woone keneen ku dut baayam wala muy gisaloo bëtam yi loo xam ne gisu ko di wax naan voilà wala di waxal yonent bay saa saam loo xam ne waxu ko ñooñu moom dañ dem duggi sawara ci saasa la man kadaba alayhi falyali jinnaar ku ma waxal lu amul wala naan gis naa yeneen way sa sam ci gént alors gisoo kenn waaw ngir góndi nit ñi rek ngir nit ñi di dagg ci yow ak tamit naan ëski moom di la topp ak di la yëkkati di la waxtaane yow de amul ku la gën a garaaw bàkkaar yow waaw li gën garaaw mooy nga taxaw di wax naan man gént naa lii te yow la ngay wax amut di gën a nag mooy ngay waxal yàlla ak yonent way sa sam ne ñoom nga gént ñoo la wax lii alors que du yow jullit normal rek nga ne gént naa gis lii am ku lay wax lii te du dëgg loolu ci boppam bokk na ci li gën a garaaw waxatuma laa bëli nag daa gën a tee kon loolu ay ñag la yu yonent bay saa moo tax moom la ak imaamu Nawawi di mujjee indi ginnaaw bi ñu waxee li nekk ci ngëneelu génti ju jullit yéeg yooyu ak ru'ya saaliha ah mun di hadis bële nag di war ne ah waaye bu ma kenn waxal lu amul da moo xam da nga yeewu di wax lu amul naan yonent saa na wala da ngaa nelaw yeew ne man gis naa leen saa saa nangam ak nangam mu ne ma nii nangam ak nangam dëkkate yoo lépp c'est de la bu dëgg wal iyaazu wallahi billah al imam al hafiz al an al taala waaw kon mu ne xadis bii nii xadis bu mel am na yeneen saxaaba yu bu nee lam yabqa min an-nubuwati waa loolu mooy desul ci li nga xamante ne nii tegul desul ci nubuwa lu dul illa al-mubashiraat mubashiraat partie la ci nubuwa wala déet mu ne mooy wàll la yooyu di bégte ci nubuwa la bokk wala déet ci yonent la bokk wala déet mu ne al imaam al al xaafizul euh, al al ibn Hajar ne wal muraad nubuwwatu waaw wala wal muraad nubuwwatu mu ne bu ne al nubuwwa lam yabqa min an nubuwwati alif laam boobu l'article défini boobu lil ahd la mooy li mu mooy yonent bi moom jamono moom mooy ak yonentam desul waaw mu ne. lam mu ne lam yabqa ba'da an-nubuwwati al-muhtassa bi illa al desul li nga xamante ne mooy yonent nga xam ne man la man la ko borom bi jagleel te man la jagoo lu dul mbégte yi ji la summa fassaraha bi ru'ya ginnaaw gi mu daal di koy tekkee li nga xam ne mooy gént bu baax mu ne wa sarraha bihi fi hadiisi Aisha inda Ahmad bi lafzi lam yabqa ba'di mu ne te loolu leeral na ko moom yonent bi alayhi salaatu salaam ci hadith Sayyidatu Aisha bu nekk ci imaamu Ahmad mu ne desul gi ma ginnaaw sama gannaaw man yonent sallallahu alayhi mu ne waqad jaa fi hadith Ibn Abbas annahu sallallahu alayhi wasallam qaala dhaalika fi maradi mawti mu ne dikk na nag ci hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma ken yonent bi alayhi salaatu salaam hadith bi en fait mooy feebaram bi ñu doon sànq ne ci la génn àddina dañ naan même loolu bi muy kii di daanoo ko yooyu bëgg julli ji borom bi teggilu ko julli ci feebaram boobu noonu ci la waxe woon li mu ne axrajahu muslim wa abu dawud wa an-nasa'i min tariq ibrahim ibn abdillah ibn ma'bad an abihi an ibn abbas mu ne imam muslim moo ko soloo na kon imam abu dawud ak an-nasa'i ci yoonu ibrahim ibn abdillah ibn ma'bad mu jëla ko ci baayam muy abdullah ibn ma'bad mu jëla ko ci ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kashafa as-sitaara wa ra'suhu ma'suubun fi maradihi alladhii maata fiihi wan-naasu sufuuf xalfa abii bakrin faqaala yaa ayyuha nnaas innahu lam yabqa min al-mubashshiraati an-nubuwwati min mubashshiraati an-nubuwwati illaa ar-ru'ya as-saaliha yaraaha al-muslim aw turaa lahu waaw mu ne lii la ko Yonent bi saa saam ñëwee mu ne keroog Seydina Ibnu Abbaas mu ne Yonent bi saa saam dafa xëcc rido bi waxoon naa la jàkkaam gi ak néeg Sayyidatu Aysa ñoo taqaloo woon rido bi rek lay xëcc gis sàppe yi comme que ci néeg boobu la newoon ah fa la doon nekk bi mu feebaree fa la newoon dafa xëcc rido bi waaw ba pare moom yonent bi alayhi salaatu salaam fekk mu ngi takk boppam mu ngi takk bopp bi moom alayhi salaatu wassalaam ndax dafa metti woon bopp bi da doon metti lool mu ngi doon takk bopp bi waaw ba pare fekk nit ñi seen xaal ci mu ne fii maradi alladhi maat ci euh, feebaram bi nga xam ne ci la génne àddina fekk nit ñi seen xaal mooy ñu ngi woon sàpp ci ginnaaw Seydina Abu Bakar mu doon jiite mi mu doon wax muru Aba Bakrin saa su ne fal yusalli binnaas diggaleen Abu Bakar mu jiite nit ñi radiyallahu anhu fa qaala mu ne yaa ayyuhan naas yonente bay saa sab bi mu xëccee rido fekk nit ñee ngi julli mu ne éeyéen nit ñi ñu ngi sàpp innahu lam yabqa desul min al mubash min mubashirati nubuwwa ci bégte yi ak prophétie illa ruya saaliha lu dul gént gi nga xam ne gu baax la yaraaha dina ko gis al muslim aw tura la mooy li ñu waxoon sànq waxoon nañu dañuy tàmbale bi moo koy gis wala ñu gisal ko ko mu ne wali nasaa'i min riwaayati zufar ibn sa'sa'a nabi hurayrata rafa'ahu annahu sallallahu dafa wax ne laysa yabqa ba'di min an-nubuwwati ne naka noon ci sunan nasai mu jëlog Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu woo xam da ko yëkkati mu ne yeneen saa saam nee na desul sama gannaaw waaw ci yonent lu dul li nga xam ne mooy gént boo xam ne bu baax la Allahu mu ne wa zahirul istisna yi mooy suñu laaj bi ñu doon laaj waa léegi gént gi gént yooyu di rafet yu ra di di di joxe bonne te mooy gént la ko yeneen saa saam firé lool ci ci prophétie la bokk mu ne wa zahirul istisna seppee gi li li mooy ma ma taqaddama min anna ar-ru'ya juz'un min ajsa'in nubuwwa anna ar-ru'ya nubuwwa lak li ak euh, euh, ru'ya de par la pàcc la ci pàcc yi prophétie ak yonent loolu li feeñ nii day mel ni day wane ne anna ar-ru'ya nubuwwa que ne kon gént ab ci ci nubuwwa walaysa kadhalik mu ne waaye demewul noonu ah en mooy géntu ñam non gént ñi ci def lañuy wax sinon gént yonent ci am saab saab wax yu la comme niñ ko gisa woon ci jotaay bi ñu génn <laughs> voilà loolu taxul ñuy wax mais gént ñeneen ñi voilà loolu lay wax ne mbir mi demee woon li maa taqaddama anal muraada tashbihu amri ru'ya bin nubuwa mu ne ndax li robb que ne liñ ci jublu mooy melale mbiru gént dañ ko ko dañ koo melale nubuwa aw li anna a ash-shay'i la yastalzimu thubuta wasfihi lahu wala boog que mooy partie benn mbir tekkiwul ne ah subu mooy bu ne benn partie mbir mi ngi nii néeg bi comme ñu ne kër gi benn néeg ah wala pantre bi tekkiwul ne pantre bi ci woppam moom mooy néeg bi waaw këne day sax bu ñu nee pantre bi saxuk wasfahu la wasfahu wasfahu gi nga xamante ne moom lañ koy melale ne moom la mook lële muy mu bokk ci moom benn la kaman qaala mu ne mu ngi mel ni ki wax ashhadu an la ilaha illa allah rafi'an sawta la yusamma mu'adhdhina mu ne mu ngi mel ni koo xam ne daa dañ koo gis mu taxaw ne an la ilaha illa allah mu ne kooku wax lool rek noppi te lool rek la wax toog kenn du ko tuddee nodd ta pourtant li mu wax parti la ci nodd kon parti boobu wax ko kese du tax ñu ne kii ah noddu na naka noonu loolu lay wax ne wàlluwee bu nee la lii ci la tekkiwul ne loolu rek mooy wane ne kon kooku loolu prophétie la loolu lay wax wala yuqaal innahu azan te kenn du ko wax lool wa in kaana juz'an min al azan bu dee même bu dee ne loolu mu wax ah wàll la nag ci nodd mu ne wa kaza law qara shay'an min al qur'an wa huwa qa'imun la yusamma musalliya wa juz'an min a salat mu ne na ko noon comme nit koo xam dafa taxaw ne allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum jàng parti ci alquran rek duñ ne waa bu ngi julli même ndax waat ke dafa taxaw même buñ xamee ne jàng alquran wàll la ci li nga xam ne mooy julli mu ne wayu ayidu lii nag moo xam ne imaam al-Hafiz ibn Hajar li koy dëgëral mooy hadith Umm Kurz mu hadith Umm Kurz al-Ka'biyya nga xamante ne dana qaalat radiyallahu anha sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqulu dhahabat an-nubuwwa wa baqiyat al-mubashirat akhrajahu ahmad wa ibn majah wa sahhahu ibn khuzaimah wa ibn hibban mu ne lii wane lii dëgëral lii ma wax nag mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà mooy bi nga xam ne ummu kurzu nee na maa dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mu ne dhahabat an-nubuwwa nubuwwa jeex na dem na mooy la nabiyya ba'di waaw yim doon wax ci wàllu dajjaal ak façon yooyu laa nubuwata ba laa laa nabiyya ba'di amul yeneen sama gannaaw kon nabi jeex na waaw zahabati nubuwa ak prophétie jeex na dem na wéy na wa baqiyat li des nag mooy al mubashiraat mooy yi nga xam ne day bégle waaw mais ci mubashiraat yooyu yonent bay saa saam bu tuddee ne ru'ya saaliha la am na beneen mbir boo xamante ne yonent bay saa saam xamal nañu ko mooy al ilhaamu waaw nga xam ne borom bi day déeyante day déey koo xamante ne du du du yonent am yu mu koy dee di ko yenkewal ay façon xam-xam yoo xam ne ci borom bi la tukkee loolu it ci la ci mubashiraat yi la bokk moo tax bu nee ar-ru'ya saaliha laysa lil xas nekkul ne dafa tënk borom képp la déedéet waaw moo tax mu doon wax ci hadith Seydina Omar ba ba doon wax biiru eh, Seydina affaire Seydina Omar ne nekkoon na inna innahu kaana mimman kaana qablakum muhaddithin fa in kaana fi ummati ah, oh, oh, oh, ahadun bu dee am na kenn kuy mu ne nekkoon na ci jiitu woon ñoo xamante ne muhaddathun min ghayri an yakunu anbiya boroom bi day wax ak ñoom di leen yénkiwal ay xeetu xam-xam di communiquer ak ñoom te ñooñu du ñuy yonent mu ne bari woon na ci lu jiitu bu doon ne sama xeet du ci am lu dul benn képp képp képp kon noonu Omar lay doon xam nga loolu léegi nag suuf que loolu mën naa nekk ci gént mën naa bañ a nekk ci gént waaw <laughs> waaw kon mu ne kon zahabati nubuwwa wa baqiyati al-mubashirat mu ne imaam abu al-hafiz mu ne wala abu ya'la ibn hajar mu ne ba léegi abu ya'la ñeel na ko min hadith anas luy dëgëral lii ma wax këre gént moom géntu man mii ma toog gént loolu du man man ak prophétie la ama ah. waaw <laughs> ah, bokk ah min hadith anas rafa'ahu sayyidina anas radiyallahu anhu boo xam da ko yëkkati mu ne inna ar-risalata wan nubuwwa inqata'at mu ne yeneen saa sallam nee mooy ak yónnent wan nubuwwa ko solo qad inqata'at loolu moom dog na wala nabiyya wala rasula ba'di amul yonent te amul ku ñuy yónni sama gannaaw am xam nga yónnent mooy rasul mooy ko am dañ ko yónni mais mooy ku ñu solo nabi wala rasul nekkul ku ñu yónni baadi sama gannaaw walakin baqiyatil mubashiraat des na nag yi nga xam ne ñooy bëggalaate xaalu ñu ne ko waaw wamal mubashiraat yeneen saa sam yan mooy bëggalaate xaala mu naa ruya ruyal muslimin juz'un min ajza'in nubuwwa gis géntug li nga xam ne mooy way wommat yi wàll la ci wàlluy prophétie yi waaw kon loolu euh, euh, euh, mu ngi noonu kon loolu lu am am solo kon euh, euh, euh, kon waxyu bi moo na alimaam ñu tiin mu ne lim ci jublu waxyu bi dafa dog ak sama bu ma génnee àddina ma leen saa salaam te du def nag loo xam ne moom lañuy ñuy xamee wala yabqa ma yu'lamu minhu ma sayakunu illa ru'ya ah naka noonu al ilham wa yaridu alayhi al ilham al imam mu ne loolu day wane yoneen saa salaam day mooy nu nubuwa day jeex wax yu bi yu bi ma Jibril doon indil borom bi dama ko jox loolu day dog bu ma génnee àddina du des nag li ñuy xame liy war a xew ëllëg nan lañ koy xame lekk mooy paa ci ay ay biddiw yeeg euh, bu xaabakat yi ah, loolu dafa xaram yoneen saa saa nee na képp ku dëgg la ba ardaaf kuy xam-xam lu luy xew suba ak yooyu yow ba nga ko diggalee képp yow yow yow boo jullee quarante jours kenn du ko nangu kantaa nga dëggal ko mu wax nga gëm ko waaw yu maire bi tas naa gis naa tukkeem nangam ak nangam seetal waay maire seetal ma jox ko fukki dërëm ñaar fukk cinq cent xanaa léegi cinq cent la ñuy joxe wala yow mu wax dëggam ko yow moom weddi nga li nga xam ne moom la ñu wàcc ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu kenn du ko xamee lool lii ñëw ëllëg borom bi borom mën na jullit bu xolam sell mu tëdd borom bi am lu mu ko wax yoo xamante ne ñëwagul mu xew ni mu ko gisee woon nit ko borom bi wane woon mu xewe noonu ak li nga xamante ne mooy liñ doon wax sànq ci hadis boobule mooy li nga xam ne mooy euh, muhaddas yi euh, muy ilham kon loolu lu am am solo la nga xamante ne ni loolu moom moom nekk fi di ko weddi mooy da font waaw moo tax al imam mun a waqat axbara kathirun min aw min al awliya an umurin mughayyiba ah fa kaanat kama axbaru mu ne ah, te kii yu bari aw yaaw yu bari waaw xabaare nañ ay mbir yoo xam ne yu kumpa la waaw ñëwagul borom bi da leen a euh, euh, nëbb ba loola bañ loola xew nga jotee mu xew niñ ko waxe waaw kon nag mu ngi noonu le hein parce ilham moo gën a moo gën a jagoo li nga xam ne mooy mooy génta ah, gént moom ku baax day gént ku baaxul day gént jullit bi nga xam ne góor na dina gént lu baax waaye jullit bi nga xam ne léeg-léeg mu dëb daanu di def léeg-léeg ay bàkkaar bi day gént yoo xamante ne noonu la alors que ilham ci borom bi di muhaddas kooku moo tax yonent bay sa sam ne bu amoon bu dul woon kenn la ñàkk ci sama xeet kenn mooy ñooñu ñu kawe lañ mu joxe Seydina Omar radiyallahu anhu mais loolu waxoon naa la tekkiwul mukk ko ne ñu njëkk ñu ñoo xeet yonent saa sa mukk da la bëgg wax rek loolu bu man woon a ñàkk wane tamit dayo dayo Seydina Umar radiyallahu anhu waaw waaye tekkiwul ne xeet bi euh, ñi ci amoon ñu ëpp ñu ëpp mukk xeet bi lim ci am ñi ci njëkk amuñu ko woon kon nag loolu lu leer la waaw mooy bu waxee mubashiraat yi fireeku gént parce que loolu ko tax a jóg yeneen bay saa salaam boobu moom ki baax ba kawe lool day gént waaye ki nga xamante ne nii ah mu ngi góorgóorlu waaye di def ay bàkkaar wala sax mu ngi ci bàkkaar yi boobu itam day gént gént bu baax <laughs> maadaama jullit la loolu yonent ma lay saasaan nag bégal ñëpp wax loolu waaye am na beneen mbir muy ilham bi nga xam ne moo gën a jaggoo ñi nga xamante ne nii mooy ñenn ñi nga xamante ne nii bon du nag medd moo xëy rek ñu naan ay waajee dañ koy ilham ah non non non mbir mi du loolu ah <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu ah loolu lu am am solo la waaw sinon moom ah yonent bi alayhi salaam xeetam li mu am ci ñooñu ñeneen ñi amuñu ko ñeneen xeet yi amuñu ko waaw te awliya yi ba léegi nii radiyallahu anhum ñu ngi gis tey mbir borom da nga leen di wan di leen xalaare yoo xamante ne nii ci bunt boobu lay jaar ñoom waaw mën na ko jaarale ci gént mën na ko jaarale ci loo xamante ne du gént waaw kon hadis baa ngi noonu kon borom bi di ñu yonent way saa saam di ñu bégal waaw al mubashiraat ar ru'ya saaliha waaw waaw bu dee yonent yi nag alayhimu salaam ñoom seen nelaw ak seen yeewu c'est la même waaw bu leen borom bi di wax yu wax yu nelaw ak wax yu gént ak moo tax Seydina Abu Ibrahim ñoom ñu koy son bi weesu mu ne yaa bunayya inni araa fil manaami anni azbah waaw man damaa gis ci lii ci gént waaw ma lay rendi waaw kon loolu lu ama am solo léegi nag bu ñu waxee lii mu des loo xam ne euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim surtout akabiru suufi yi dañ koy wax <laughs> radiyallahu anhum mooy yonent bay saa saam ne la nubuwwata ba la nabiyya ba'di dhahabat an-nubuwwa wa baqiyat al-mubashirat ah an dem na jeex na waaw li nga xam ne moo des mooy li nga xamante ni mooy al mubashiraat euh, loolu mooy nubuwa à dafa am ñaari ñaari wàlla liñ naan nubuwa amma ak nubuwa xaasa mooy liñ naan nubuwa amma mooy nubuwa goo xam ne dafa dafa dafa général boobu nag ñoom buñ koy wax ndax yeneen borom bi tabaaraka wa Euh, rawatina xeetu yonent bay saat salaam lii yonent bay saat salaam wax day wane quand fi leen borom bi teg quoi waaw daggalee leen ci wàllu nubuwa defal leen may leen ci jox leen ci loo xam ne dañ koo yor même bokku ñook yonent yële na ñoom Seydina Ibrahim naa Isa Muusa yooyu déedéet waaye mooy ñoom dafa am lu ñu naan nubuwa amma ci kaw noonu mooy loo xam dafa gën a général nga xam ne yebul rek ci ñi nga xam ne mooy nu bu wax xaasa comme yonent yi la wax noonu tam ñoom la ñu xam muñ naan al anbiya ñooñu nga xam ne ñoom la ñu xam ñooñu ñoo ñi yor nubuwa gi nga xam ne dafa jagoo mais mu am ñoo xamante ne nii ci roy gu ñu roy ñooñee sopp leen nekk ci seen tànk borom bi xëcc ci leen may leen ci dara am lu mu leen mosal ci nubuwa googee ñu koy wax nubuwa amma ci kaw noonu ngay gis eh, boroom xam-xam yi di eh, wute eh, bon ndax sayyidatu Maryam alayhi salaam yonent la wala déet nga gis ñenn ñi ñu mag jàpp ne yonent la woon kay yoo ma ne sayyidatu Maryam nabi yàlla woon nabi yàlla woon bu jigéen ab yonent la nit ku prudent nag man nga ne non sawaay kii lu muy wax nii dañ naan la attention <laughs> mooy <laughs> ci kaw nubuwa am goog dëgg la nabi yàlla woon <laughs> mooy loolu nekkoon na ko parce que borom bi xëccoon na ko ci foofu waaye kantaal yi naan nabi comme yonent bi alayhi salaam Seydina Muusa Seydina Ishaq Seydina Yuusuf Seydina loolu du boobu ah voilà voilà te awliya yi yu mag yi anhum borom bi foofu la leen xëcc mais kenn du leen taxaw naan leen nabi kenn du leen wax nabi ah ah non kenn du leen wax ah ah nabiyullah Cheikh Abdul Qadir Jaylaani nabiyullah Cheikh ah, Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ah, nabiyullah non non non ah Cheikh ah, kii <laughs> Ali Xawaas non kenn du wax loolu ah déedéet ay awliyaa lañ. yoo xamante ne boroom bi da na a mosal lële kantaan mu ngo wag gu jagagoo gële moom ludut ña ko borom bi jagleel xamuñu ko kudut ñoom ak seen seen borom xamuñu ko voilà loolu il faut que mu ndax yonent yàlla ñu saa saam ñoom fi leen borom bi teg tegu fa mbindeef buñ la naan am na luñ la mosal ci lu mel li leen yàlla mosal loolu mosal la tudd te bokkul ak ñoom la ñu loo la ñu ñoom loolee ñoom ñuy wax lu mu wax bokkul ak ñun li ñuy wax li awliya yi wax bokkuñu de waaw parce que képp koo xam ne daf laa sut ci boppam même booy wax ci ay biram yow yi ngay wax du loo dund ah mu ngi mel ni awliya yi bu ñuy wax ci maqaamaay saxaaba yi radiyallahu anhu mais ñoom dunduñu ko ah. non dunduñu xaajuñu koo dund dunduñu ko naka noonu nag bu ñuy wax ci ñu gën a kawe saxaaba yi di yonent yàlla du saab saab xaajuñu koo dund waaw waaw Allahu akbar loolu lu am am solo la nga gis kon xeet yonent bay saab saab wallahi borom bi teral nañu jaara ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo tax mu teral waaw waaw waaw Allahu akbar ndax euh, moo tax daal al euh, kenn du sàggane li nga yor lu dul lu dul ko xamul waaw waaw ku dul ko xamul waaw ku dul ko xamul daal moom mooy euh, hein mooy ku xamul quoi moom mooy sàggane li nga yor Allahu akbar Allahu akbar Allah ku xamul rek mooy ki ki ki ki xamul quoi <laughs> kenn du suufeel li nga yor kenn du doyadal li la borom bi jox wa mimma zaadani sharafan wa tiihan wa kittu bi axmusi ata'u thuraya duxuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya sallallahu allah waaw loolooy dëgg mu ne wa mimma bokk na ci li nga xamante ne nii zaadanii moo ma yokk sharafan wa tiiha ak teraanga ak tëyu waaw allahu akbar jullit da ngay diiñ jullit lam yaxluq lam yaxluq ka rabbuka wa yad'aka suda borom bi bindu la bàyyi la noonu mukk waaw borom teraanga la bi sharafil Mustafa jaare ko ci teral bu mu Seydina Muhammad mi nga xam ne mooy suñuy imam alayhi salaatu wassalaam li ma yokk nag teraanga ak këyu mooy sama dugg ci ronu sa wax yow borom bi yaa ibadi yi nga wax ci alquran yaa ibadi alladina asrafu ala anfusihim yaa ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu la taqnatu min rahmatillah yu mel noonu ak yeneen waaw wa ida sa'alaka ibadi anni surtout bi <laughs> fa inni qarib ujibu da'wata daa'i idaa da'aan wa idaa sa'alaka ibaadi anni <laughs> bu la jaam laajee ci man xam nga loo ne man ma dugg ci ronu yaa ibaadi yi man ma bokk loolu moo ma yokku saraf ak teraanga ak tëyu <laughs> waaw wa kittu kon may dox sama tànk musi ata us furaya tuutee des ba dem ca kaw njombaxtalu bindiw ya ca kaw la ma mën a yëkkati ba ma àgg foofee ah mooy duxuuli dugg dugg ci ronu borom bi boo naan yaa ibaadi ah <laughs> ma xam ne man boole nga ma ci ñoon waaye wa an sayyarta nga mujj defal ma ahmad saydina ahmad bi saydina muhammad rasulu rabbil alamin mu nekk ngir man nabiya ab yenente nga man allah kon euh, bu ñu sàggane waaye ñu sàggane de li ñu yor wala nakun min al ghafilin yal na bu ñu borom bi def ah ci ñi nga xam ne dañoo yëgadi waaw dañoo yëgadi waaw yëgadi baaxul kon nag insha allahu taala xam naa yem noonu <laughs>